farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi fi albaabu thaani fi rrasaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di ddawaa'i wa ba'di rrasaa'il amaqtinaa sulol wi mithlil jaahi bikarriyaasati awittabaahi wakattamayuzi an il aqraani fa yub'idul abda an irrahmaani ani ida talabahu mujarrada an qasdi wajhillahi laa idartada kon sëriñ bi radiyallahu taala ci jataay bii ñu génn gisoon nañu beneen feebar boo xam ne moom lay wax di ko faram fàccee di indi liñ koy faje <coughs> mooy al iqti iqtinaasul uluwi mooy di sàkku di rëbb fii féete kaw comme lan am daraja <coughs> di sàkkuy daraja ca jaamu yàlla ya ngay def yow lépp loo dégg sax ñu ne lii lu baax la mooy lañu ne loolee ku ko def ngay am looloo la tax a jóg xam nga ne koo ko sor yàlla waajooju bés bu jàppee ne jege na yàlla ndax kurus yu muy yor wala bokk yuñ koy sikkaral walla moom yi muy wax même bu dul yor kurus ah da ngay gis gaa yoo xam ne dañuy mooy waajooju moom de toute façon <laughs> rawatina ci ba tukki ko féete kaw loo xam ne ngir yàlla la woon yàlla kese yoonu tasawuf yii yooyu boroom xam-xam yi teguñu ko fi ngir yi fi àddina non c'est yoon la woo xam ne te sax mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne lépp di ut rida rahman waaw idil muridu laa yuridu abadan xayra rida rahmani xaytu qasada romb nañ ko ci téere bi waa ji nga xam ne moo nam ma dem ci boroomam camsi du nam ma dara lu dul ngërëmu boroomam fu mu mën a jublu yow nag nga jël yoo yële nga xam ne moo la war a gën a yombal jegeñ sa borom am ngërëmam nga jël ko di ko ute àddina waaw loolu la naan kantaa di rëbb al uluwi ixtinaasul uluwi di rëbb di ut rek féete kaw misli jaa comme misaalu am ay daraja bikar riyaasati mel ni tamit yaa jiite foo nekk yaa war a nekk ca bopp ba awit tabaahi wala di puukari wonte ci lii laa am ñee amuñu ko yu mel noonu le lii lañu am lii amuñu ko wakat tamyiz anil aqraani waaye kaym tamit mooy di ràññeeku ci say maas ñu naan moo leen raw loolu mu ne yii yépp fa yub'idul abda day soril jaam bi anir rahmaani ci borom bi fees dell gërma ne waaye mu ne aani foofu la ñëwoon mu maa ngi ci jublu nag ida talabahu mujarrada bu dee ne daa sàkku yii ma wax nii hein mujarrada loo xam ne dafa set wecc an qasdi wajhillah bu dee ne lii da koy sàkku yooni dafa simmee ko ba set wecc mooy daraay jubluy daraay yàlla taxut waaw foofu lay grave laa idartada non déedéet bu dee ne daf cee jubloon yàlla ba pare waaw loolu laa la naan yii nii yépp gis nga ñu naan ku def yii yii dañ mooy ne gis nga bu ci bu yàlla jiitoo lépp mën nañoo ñëw ci ginnaaw lépp mën na cee greffé wu waaw waaye bu leneen jiitoo borom bi moom da ciy deñ waaw kon nag loolu la loolu mooy lan mooy li nga xamante ne xoolal <laughs> gaa ne dañuy fal ay nit dañuy fal fii mu ay élection wa am ku ñu dénk suñu gox bii la ñuy ut wala suñu réew mi est-ce que l'islam danaan la hé sawaay bul postuler déedéet loolu ñoom Samura ba ko yonent bi saa saam doon wax Abdallah ibn Samura hein naan ko bul sàkku mukk al imaara loolu noonu daa amoon lu tax waaw waxoon na lu mel noonu Seydina Abu Dhar aussi loolu noonu daa amoon lu tax sinon Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam nee na boroom nee na keroog bi ko buur bi ki ij'alni ala xazaa'inil ard waaw waaw Seydina Yusuf alayhi salaatu wassalaam dafa wax buur bi buurub Égypte waaw def ma ci trésor yi nga xamante ne nii ñooy yi nga xamante ne yu suuf si lépp luy économie agriculture exploitation de la terre ak yooyu yëpp def ma ci waaw lu tax inni xafiidun alim man ko mën a wottulaa de waaw du alal duñ ma dox budget bu ñoo jox ma réeral ko wala ma ma ma ma njuuy gaa yi daal di koy damm sama poos jaawale sama poos ak intérêt réew mi ak poosu réew mi déedéet te dërëm bu ne lépp lu ñu bay lépp lu ñuy produire dina dinañ produire lu doy te bu doyul dinaa fexe nan ci ay planification nan laay planifier ba tax lu nekk ñu xool fan la war a dem yàq du ci am ak nan lañuy def ba mën a produire lu doy askan wi waaye alim ku xam liggéey bi laa kii postulé wul bañ a postulé waaw waaw waaw kanta <coughs> kii le euh, Seydina Kële da da yonent bi saa saa dafa ñëw di laaj yonent bi mooy Ash'ari yi ñëwoon nañ bañ ñëwee di laaj yonent bi saa saa mu ne man. ki lii suñu mbir mii duñu ko jox ku ko laaj parce que daa xamoon lool ci ñoom moo tax Seydina Abu Musa al-Ash'ari ne man de yonent bi alayhi salaatu salaam man de bu ma yëgoon ne lii la lii wa tax ñu ñëw man doonu moon ànd ak ñoom waaw waaw waaye daa xam da yonent bi alayhi salaatu salaam moo xam lu tax mu wax leen loolu le waaw parce que dafa am nit ñoo xam ne loolu mënuñu ko ku mel ni Seydina Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu moo taxoon mu ne ko woon ida balagha al jidaaru sal'an fakhruj minha waaw gis nga goxi Medina yi buy yokk xam nga dëkk day yokk hein dëkk xam nga day yokk mu ne ko bu jógee fi ñu naan salaan yow génnal foofu waaw ndax xam na ne moom nekk ak ñii day jafe looloo taxoon mu wax Abdurrahman ma Abdullah Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu tamit mu waxoon ko loolu le ne ko woon laa tas'alil imaara bu laaj mukk jiite fa innaka in u'titaha min ghayri mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'titaha 'an mas'alatin wukilta ilayha wa idha halafta 'ala yaminin ba ni mu jeexee li ñu ci intéressé mooy yeneen ma lay saat saam ne ko bul laaj mukk jiite dara ndax yow boo ko laajee ci loo buñ la ko joxee te loo xam ne laajoo ko nit ñi gis ne diwo fi compétent ñu dem ne ko yow mii lañ bëgg nga jiite ñu waaw bu boobaa des na ci dimbali waaye bés boo ko jëlee boo ko laajee buñ la ko joxee parce que yaa ko doon laaj day nekk ab yenn sa kaw waaw ndax moom yonent ma lay saat saam miy docteur xol yi xamoon na ne Seydina Samora mii day jafe ci moom waaw Abdurrahman ibn Samura ibn Samura maanaam Samura Samura ibn Jundub moo tax tout le temps ma naan euh, kii kii Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu waaw waaw am na ñoo xam ne dañoo ñëw ci yonent bi saa saa ay délégation ne yonent bi saa saa defal ma jiite ñu yonent bi saa ne ko def naa la nga jiite lu tax parce que xam na ne kii moom mën na koo nekk waaw te pourtant nee na kii bul laaj waaw bu laaj bu laaj benn kii pourtant nee na <laughs> yow waa ji daa ñëw ne ko yonent ma saa saa defal ma jiite samay ñoñ mu ne ko def naa la kon loolu la rek la sëriñ bi radiyallahu taala anu di wax mooy loolu ça dépend rek ci nit ki ku nekk nag yenn yi nga man ak li nga manul war nga koo xam moo tax mu ne moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaah mooy ne bu fekkee ani ida talabahu jiite jiite ji bëgg jiite ah fekk yooyu yépp ak tamit ràññeeku ci say maas loolu du lu xaraam ci lu ñu joyal mais à condition mu fekk borom bee tax ngir borom bi leen bi leen bind yéen yépp boole leen bëgg na nag wa fii daalika fal yatanaafasil mutanaafisuun ci lii na njëkkalante na concurrence ñuy concurrence yow nga fexe ngir yow nga jël raw gàddu gi ci li jëm ci sa wàllu borom loolu am solo la te bu boobaa di nga ràññeeku saw naas ndax sa borom mais pas ñi mu ne waaw kay moo tax mu ne ani maa ngi ci jublu yii yépp ida talabahu bu dee ne waa ji da koy sàkku mujarradan mu summeeku set ba weccaan qasdi wajhillaahi ci di jublu ki nga xam ne nekk nekk borom bi kat tabaaraka wa taala kese loolu lañ ko tere loolu la baaxul waaw walla déet idar tadaa bu dee ne loolee nag la ci jublu mooy borom bi ba pare waaw kay loolu moom lii yépp bañ a jiite sinon ñu bon fii nekk di ñu jiite di yàq suñu réew mi di ñu dugalal ay loi yu ñu toog di subir déedéet da ngay taxaw laaj réew mi yow waaw il faut am ñu taxaw laaj ko sinon ay sëriñ bi na toog ci der bi ay kii yooyu waxu ko xamul dara la voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne waa Quraysh mën naa toog ci der bi bàyyi leen ñuy doxal réew moo tax loolu yii nga ne sëriñ bi moo roy yonent bi saa saa nga ne koy toogal fee beru politique bi salte na salte goo xam ne yéen waru ngeen cee dugg dama naan mane dañ ciy dugg seetal ko sëriñ bi na ci dugg seetal ko voilà caaxaankat yi loolu la ñuy def quoi. wallahu ta'ala a'lam